waaw mais imam Ibn Hazm moom ci boppam moom dane mukk loolu moom du farata waaw waaw te moom ci boppam da doon delloo sax waxu nga xam ne dañoo wax ne dara am da lenn lenn ci julli yi loo xam ne daa nekk farata boo ci génnee julli juróom waaw loolu day wan ne kon ñooñu jàppuñ ne loolu farata la même bu dee na ñu ngi koy wax léegi nag doo ñëw di leen ko askanel alors que ñoom ñi xam gina xam mazhab bi waa ahlu makkata nag adra bi shi'abiha comme li arab yi wax waa makka ñoo gën a xam xuri makka ke keneen quoi man du dëkk fële ca bawol di xëccoogu koo xamante ne moom maam makki maa yaay makki ay maamaati maamam dëkk makka moom mësula génn makka ba pare nekk koo xamante ne nii nekkoon fa chef de quartier fu nekk mu dem fa lieu yëpp daanaka moo leen moo moo moo moo moo moo inauguré na fa ay mbir man ma ñëw di xëccoog moom naan ko non non montagne bee nee tudd yow tuddul nii nga xam ne waaye sa waay dañ naan ne saa yow xam nga ne crédible oo <laughs> crédible waaw waaw bu doon waaju fa askanoo kese te xamu fa dara sax loolu ñu ne waaw mais kii yow sa waay moo tax al imam Ibn Hazm moo gën a xam mazhabam waaw waaw moom <laughs> waaw loolu lu am am solo la quoi kon loolu nañ ci bàyyi xel léegi nag euh, ñoom kon dañu ne ñu ñoom ñoom ñoom kon li ñuy wax mooy euh, mooy kon ñaari ràkk yi ñi nga xam ne ñoo jàpp ne ñoom farata la mooy façon ñoom imam as-San'ani yi ñi ci mujj ak ash-Shawkani yi rahmatullah alayhima te ñoom yàgguñu <laughs> borom Naylul Awtar waak Subulus Salam <laughs> ne maam ash-Shawkani moom Naylul Awtar <laughs> léegi euh, ñoom dañu ne euh, li nga xamante ne mooy wone ne mooy xadiisu euh, kii bi ja imaam Seydina Jaabir bii radiya Abu Qatada radiyallahu te bi mu ñëwee bi riwaay bi mu gis imaam Muslim mooy beneen bi dafa ñëw toog yoneen saa saa ne ko lan moo la tereeru ko ñaari rakka mu ne ah damaa gis nga toog ñun ñu toog mu ne ko bu kenn ci yéen duggatee nu jóg ñu ne kon nag fii lii day wone ne hmm, Euh, euh, dafa nekk loo xamante ne ni lu war la waaw waaw <laughs> waaw ko mu jóg lu dul ne daa fekk loolu lu war la ne toogoon na te loolu ñu ne ba léegi euh, al imam ahmad ibnu muhammad ak taalibim bi daal imam abu daawuda ak an-Nasaa'i rahmatullah alayhim dañoo solo na ko no imam ibnu Xuzayma solo na ko ci abdallah ibnu busru solo ci Eh, mu ne daa am benn waay boo xam ne dafa ñëw di jéggi doq nit ñi yeneen bésub àjjuma yeneen saa salaam di doon xutba mu yeneen saa salaam ne ko iblis ne ko ee eh, toogal faqat aadayta ci beneen waay wa aanayta yow non seulement lor nga nit ñi te da yéex a ñëw en plus waaw yow yaa ñu mujjee ñëw ba yéex a ñëw ba pare di lor ñu mun a ko toogal waaw eh, léegi léegi loolu ni mu tudd non mu ne ko doo toogal ah léegi fekk ñee dañ ne mooy ñu ne du farata dañ ne lii day wane ne du farata ko parce que sinon yeneen saa sax waa ji Iblis rek la ko wax ñu ne non mooy c'est possible mun mun waa ji euh, fekk daa julli woon wala boog bi mu ne ko toogal mooy mooy mooy li ko arrêté loo mooy li muy def mais gisoon nañu hadiisu Sulayk bi al-Ghatafani euh, rahimahullah yeneen saa sax radiyallahu anhu dane ko dane ko. ndax julli nga ñaari rakka yi mu ne ko déedéet mu ne ko xum jógal nga julli ñaari rakka yi voilà kon loolu ñu ne yii day wane ne farata la quoi waaw <laughs> mu noonu eh, kon loolu lu am am solo la ci gàttal loolu mooy seeni lay léegi nag boo waa jumhur ne liiru farata premièrement hadithu xamsu salawaatin katabahunna allah ala al ibad loolu dafa leer nañ juróomi julli mooy la yàlla farataal te tamit mooy mooy liñ fooxoon fan yee ci witar ndax farata la am du farata entre Hanafi yooyu c'est la même c'est les mêmes arguments ngay jëlaat mooy gars yi bi wax yi wax yi bëree waree baree bëri naan bon amaana lool xam si salawaat yooyu dëgg la loolu amoon na waaye ñoom imam Shawkaani ak al imam as-San'aani rahmatullah alayhi di wax ne non loolu mooy leen na xew affaire bi mooy moo nekkoon farata waaye après mbir yi da doon yokk am yoo xam dañ ko ci doon yokk voilà mais loolu li gën a waddal loolu mooy xadiisu Seydina Muaz bi nettali Seydina Ibn Abbas mi nettali Seydina Muaz radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne nii moom la ko yonent bi saa saam yónni <coughs> Yaman te loolu mooy juste avant xajjatu euh, kii euh, ajam gu mujj xajjatul wadaa te après yeneen saa saam la ci te génnaat dina loolu bi mu ko yónni waa Yaman dafa leer naññ foofu daf ko wax ne ko fa a'limhum anna allaha iftarada alayhim xamsa salawatin fi kulli yawmin wa la xamal leen ne borom bi farataal na ci ñoom juróomi julli ci li nga xamante ni mooy guddi gu nekk bëccëg gu nekk guddi mooy vingt-quatre heures voilà loolu moom daa leer li dàq que ne lii moom saa yi lii <laughs> amul lu ñuy wax wa ñoom nag ñu ngi naan voilà euh, waa jumhur ñi naan lii du farata ndax lee naan man leen man la nekk farata du ñu ngi nii naan julli ci néew yi farata la ñu mais loolu kan moo ne farataay ayn la <laughs> kan moo ne jullee néew farataay jëmm la mais loolu fardu kifaaya la bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na est daa bokk julli yi nga xamante ne nii mooy mooy ka dugg yow ci sa bopp lañ wax ay nin la ka yow yaa ko war a def loolu bokkul ak lii voilà kon loolu mooy li nga xamante ne nii tahiyatul masjid yi moom lay fa bi euh, euh, euh, nekkul loo xamante ne nii lu lu lu farata la waaye nag loo xam ne lu yeneen bari saa saam yoonal la ba pare di ko digale li tax sax mu wax ki nga xam ne daa toog sax mu jóg def ko lool day wane ne tamit am na solo léegi mu des beneen masala boo xam ne foog naa Euh, al imaamu euh, imaamu Nawawi rahimahullah nañ xool moom li mu wax ba pare après moom ni mu traité masala yi après ñu xool imaamu Ibn Hajar rahimahullah euh, après ñu bon am na yeneen i masala yu gudd gudd gudd gudd al imaamu Nawawi <laughs> rahimahullah ci al Minhaj sharh Sahih imaam Muslim ibn al-Hajjaj mi sharh hadis bi di hadis fi ñu la ko wax sànq mu ne hadis bii de fii istihbaabu tahiyyatil masjid bi rak'atayn dañu ci jànge ke ne sopp euh, nuyu jàkka ci ñaari rakk mu ne wa hiya sunnatun bi ijma'il muslimin mu ne loolu nag sunna la ci li nga xam ne mooy ijma consensus wu way ngëm yàlla yi waaw mu loolu waaye mu ne wax aka al qaadi Iyaad an Daawud wa ashaabihi wujubahuma lii wax nañ ci sànq voilà mu ne imaam al qaadi Iyaad wax nañ la du moom kese ah imaam Ibn Battaal nettali na ko waaye imaam euh, kii al qaadi Iyaad moom moo ne jëli ci Daawud toxale ci Daawud az-Zahiri sëriñu da euh, Zahiri yi rahmatullah ak ak mbokkam yi di Zahiri yi keneen ñoom ñaar dañoo war waaw waaye loolu wax nañ la loolu dëgërul parce que imaam na Hazm mi leen gin a xam seen ngiru boppam moom waxul loolu waaw <laughs> loolu moom waxu ko <laughs> voilà kon hmm, mais euh, euh, mooy loolu c'est sûr que am na ñoom li tax ñu wax ko mooy dégg am nañ ci loo xam ne. lu ñuy doon toxale naan Daawuda ko mais loolu mooy xanaa ñu ne kon ci Daawud la mais zahiri yi seen gannaaw ku mel ni Imaam Ibn Hazm d'accord ci voilà te moom nag moo ñu ngi loolu gën a xam mazhab bi quoi mooy am na wax yoo xam da nga koy dégg nga naan mazhab sàngam mais loolu ña ne ñoo gën a mën a settantal wax yi est-ce que wér na wala wérul wallahu taala alam mu ne wa fiihi tasrih bi karaahatil julus mu ne nag hadith bi David day leeral. li nga xam ne mooy sib gu ñu sib nit ki di toog bilaa salaatin wa hiya karaahatu tanzih mooy nga ñëw dugg ci jàkka ji toog sans julli te julliw ko mu ne loolu nag kibeel la goo xam ne ci ci ci kibeel la yem voilà waaw mooy ci kibeel la yem waaye duñ ne waa ji def na lu xaraam fii mu ne boo fi toogee ci dugg ci jàkka ji julliwoo ñaar rakka yow am nga li nga dinañ la bindal bàkkaar voilà loolu àggul foofu mu ne wa fii baabu lii nag mooy beneen wax boo xamante ne bon nañ wax li Imaam An-Nawawi wax jàppare nañ ñëw bu ko jaree ñu gën ko guddal mu ne wa fii te nekk na ci xadiis bi lañ ciy jànge ba léegi istihbaabu tahiyatil masjid non loolu gis nañ ko mu ne wa fii nekk na ci istihbaabu tahiyati fii ay waqti ndaxal mooy dañ ciy jànge que ne mooy euh, <laughs> sopp nuyu jàkka ji ci waxtu wu mu man di nekk la nit ki dugg ci jàkka ji mu ne wa huwa lii nag mooy suñu mazhab ñun Shafi'i wa bihi tajibu qaala la wax jamaatun am mbooloo wa karihaha Abu Hanifa wal Awzaa'i wal Layth waaye nañ ci dugal imaam Maalik tamit Maaliki yi rahmatullahi alayhi en tout cas bu dee Maaliki yi rahmatullahi alayhi ñoom di ci lii lañ ànd fii waqti nahyi waaw mooy mu ne ñun dañu lu ñu sopp la ci waxtu man doon loolu li mu lay bëgg a wax mooy waxtu yi ñu tere ku ci naafila sax bu dee da dugg ci jàkk mu ne waaye nag loolu mooy seen mazhab ak benn mbooloo ci borom xam-xam mu ne kanta imam Abu Hanifa nag sib na loolu waaw ci jàkk jamono yi nga xam ne yoneen saa sam daa tere ku ci naafila dana la déet bu fi julli ñaari rakkay tahiyatul masjid mu ne wal Awzaa'i na ko noon imamu faqihu Shaam euh, di al Bayruuti al imam al Awzaa'i rahimahullah wallayt ak al-Layth ibn Sa'd sëriñu waa Misr fii waxti nahyi ci jamono yi nga xam ne dañoo tere ku fa ju naafila yoneen saa sam da koo tere lool moom yow bu ko def bu ci def li mu ne wa ajaaba ashaabuna kanta suñu mbokk yi di Shafi'i yi li ñu tontoo ñoom ñii li ñu ko si anna nahya innama huwa amma la sababa la ne yoneen saa sallam li mu tere mooy eh, <laughs> li nga xamante ne amul sabab waaw li mu tere mooy tere la boo xam ne mooy julli joo xam ne amul lu ko waral waaw kantaa ñoom imaam Sanaa'i ak Shawkaani ñu ngi naan ma ne julli yëpp la am lu ñu war <laughs> lu ko waral mais loolu bon wax la boo xam ne taxul ñuy wax waaw kene nit ki fu mu jóge mooy am na yéene su waa naafila wala nàngam mais de toute façon Shafi'i yi jubluwuñ ci loolu quoi <laughs> loolu kenn ko ci jubluwul <laughs> ñoom ñoom moom taxul ñuy wax voilà bii dañ la wax loo xamante ne comme yow dugg jàkka ji boo dugguloon ci jàkka ji ah naafila loolu dañ la koo tere waaye bi nga duggee ci jàkka ji lool sababu nga war a julli mooy lan tahiyatul masjid voilà comme ni nga xamante ne nii loolu la yonent bay saa saa faye woon julli euh, euh, julli woon après asr même bu après même bu leen doon na ko tere waaye ndax lan julli yoo xamante ne yu duhur yi avant asr yi mu waroon a def bopp mooy daa amoon soxla lu ko soxlaaloon ba mu def ko ñoom loolu la ñuy wax waaw ba pare ak yeneen ak yeneen yu ñuy wax loolu lañ jur salaatu zaati waaw léegi mu ne ndax euh, yonent comme moom mu ne ñun suñu mbokk yi saafin yi dañoo tontu ne noo yi ñu tere mooy loo xam ne amul sabab li anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla ba'da al-asr wala mu ngi rak'atayn qada'an sunnata dhuhr mu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii wane ne bu dee yow julli la joo xam ne daa am tax tax bu tax nga war koo julli loolu noonu duggul ci liy tere ndax yonent sallallahu alayhi wasallam julli na ñaari rakka ginnaaw tàkkusaan te pourtant dafa tere ku julli naafila après tàkkusaan fay sunnaay dhuhr yi voilà mu ne fa xassa bu booba mu jagle waxta nahyi eh, wa bi bihi daata sabab mu daal di tere gu jooyu gañ tere woon julli ci waxtu yooyee eh, waxtu woowee li ko xaas li nga xam ne moo ko tënk mooy julli ji mu ci def nga xam ne daa am sababa tax ndax da ko da ko doon fay mu ne walam yatruk tahiya at-tahiyya fi haalin min al-ahwaal mu ne te yoneen saa salaam bàyyi wuñ toxaluñ ne bàyyi na mukk mooy dugg ci jàkk ci julul ñaari ràkk ci benn ah, état ci état bal amara alladhi daxala almasjida yawma aljumaa wa huwa yaxtub fa jalasa an yaquma fa yarka rak'atayn mooy Sulayk al-Ghatafani mi ñu fi gisoon bal li am ba des mooy dugal na ki nga xamante ne dafa dugg ci jàkka ji fekk yonent bi alayhi salaatu salaam di xutba mu toog mu ne ko jógal ndax julli nga rak rakoo nga ñaar ko mu ne déet mu ne ko jógal nga def ko te gis nañ Abu Qataada mi hadith bii ñu nekk voilà <laughs> waaw léegi léegi nag sauf que bu xutba bi li tax mu indi ko dina ko wax nii li tax mu indi boobu di tegtaloo fel mu ne wa huwa te yonent bi alayhi salaam maa anna mu ngi doon xutba eh, mu ne maa anna salaati fi xaalil xutbati mamnu'un naa illa tahiyya mu ne tout tout à sachant li ñu xame ne mooy di julli jamonoy xutba ji loolu dañ koo tere waaw mooy imaam bi bu ñëwee dañ ko war a déglu waaw léegi nag malgré ñu tere loolu eh, nga nekk fi di julli yonent saa salaam ne dagg xutbaam waaw mooy loolu beneen affaire la dagg xutba bi quand ngir wax waa ji jógal tax julli nga mu dee mun a ko jógal nga julli loolu kon feddaleku naa voilà waaw mu nekk moo tax loolu kon terewuñu ko kon ñu julli lu dul kon tahiyya gi ndax moom la ko digal falaw kaanat xam nga ñaari rakka yooyu la eh, ku mel ni ñoom imaamul Buxaari imaam Nawawi mii bi ñuy gis ci sunna est jumaa am na sunna qablaha <laughs> wala déet am na naafila laata jumaa ñoom ñu ngi doon teg taloo ci xadis boobu ma ne la eh, loolu waa jumhur dañ ne nuku xadis yooyu eh, lii la ah tahiyatul masjid la te xoolal eh, imaamu Nawawi mi mi doon jàppale loolu moom ci boppam mu ngi nii ne loolu <laughs> tahiyatul masjid la <laughs> amaana mu jàpp ne bon waaw da koo yéene waale indirajun niyya loolu it mën naa nekk ne loolu léegi <laughs> waaye mu ngi nii di leeral di wax ci bi sarahatan ci lu leer comme li waa jumhur ne non non non yow kooku noonu du benn sunnaay jumaa loolu du sunnaay jumaa non non loolu tahiyatul masjid la nuyu jàkka ji la woon léegi <laughs> allahu taala alam kon nag mu ne euh, euh, <coughs> mu ne kon nag lii malgré que ne dañoo tere imam bi buy ba ñuy julli ñuy naafila yonent bay saa saam quand même daal di digal waa ji mu jóg ba pare dagg xutbaam loolu day xam ne kaw faraw kaanat tahiyatu tutrak fii xaali min ahwal la turikatil am bu doon ne dinañ ko bàyyi ci benn xaal ndax parce que dañoo tere jamono ji ko ci julli mais te kon ñu bàyyi woon ko waaw li annahu qaada ndax moom waaye bu jura euh, xas na toog wa hiya mashru'atun qabla al-qu'ud ta tahiyya dañ koo yoonal laata ngay toog moo tax yeneen saa salaam hadis bii ñu nekk mu ne ku dugg ci jàkka idaa daxala ahadukum al-masjid falaa yajlis bu mu toog hatta yusalli loolul mu julli ñaari rakka waaye toog ba pare teewul mu ne ko jógal te Abu Qataada xadiisam bii loolu la woona ah. day gën a gën beneen riwaay imaam Muslim bi dama ñëw fekk gis Yonent saa salaam ci jàkka ji dugg mu toog ak saxaaba yi ma leen ma ñëw toog mu ne ma lu la teree ñu ne ko ñaar bu ko ma ne ko ah damaa gis nga toog ak nit ñi toog ak yow mu ne jógal nga ko ñaar ko ba pare mu ne bu kenn ni ci yéen duggatee kon loolu ñu ne loolu loolu day wane ne surtout si Salik bi hadiis Sulayk mi al-Ghatafani xew-xewam bi ne loolu ca jamonoy boobu dañuy tere ku ci euh, naafila moom mu ñëw di ko def yeneen saa salaam dagg xutbaam boog ne ko def ko te xasoon na toog te dañ koo yoonaloon taxiya laata ngay toog mais teewul mu ne ko jógal nga def ko loolu day wane ne amul ci benn xaal buñ ko war a bàyyi voilà mu ngi noonu waaw te am plus wala annahu kaana yajhalu hukmaha alors que moom mooy su Sulayk dafa réere woon atte boobu waaw ba pare yonent bay saa saam dagg xutbaam wax ak moom digal ko mu def ko kon nag mu ne falawla shiddatul ihtimaami bi tahiyyati fi jami'il awqaat tam alayhi salaatu wassalaam haadha al-ihtimaam budul woon taruk <clears throat> li nga xamante ne mooy taruk yittewoo li nga xamante ne mooy tahiyya boobu ñu war koo def ci waxtu yëpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam doonul woon yittewoo quand même doonul woon bàyyi jël précaution yi yëpp ak yi nga xamante ne nii mooy euh, euh, lii nii yëpp ngir wax ko dagg xutbaam wax ko loolu lépp mu ngi noonu kon lii moom loolu la dëgëral mu ne wala yastarif waaye shartaluñ an yanwi taxiya waaw moom la doon wax loolu gisoon nañ ko sànq que il n'est pas obligé mooy ni mu tudde bunt bi que waa ji buy dugg rek il faut mu yéene ne bon man nag lii may def ñaar rakka yi c'est pour taxiya fii takfiihi dina ko doy rak'ata rak'ataani ñaari rakka min fardin aw sunna ratiba moo xam ci farata wala sunna ratiba aw gayrihima wala yu dul noonu léegi lu ama am solo la waaw mu ne walaw nawaa bi salaatihi tahiyya wal maktuba in aqada salaatuhu wa hasala taala mooy bu ñëwee fekk imam bi di julli loolu lay wax mu ne mu mu mu mu dugalaale ci eh, eh, nga xam ne lool du fi nekk di julli naan ba xaaral ba julli après daf ko noonu mu yéenewaale ci loolu la lay wax tahiyya bi loolu mooy dina julleem dina fasu te dina baax. wa mu ne walaw salla ala janaza aw saj aw sajada shukran aw litila aw sala rakata bi tahiyati bi niyati tahiya lam tahsuli tahiya mu ne bu doon nag da doon julli néew waaw moo jullee néew ci jàkke ji lañ doon def loolu manu cee yéene parce que de toute façon julli yooyu bokkuñu <laughs> ñoo bokku tur waaye est ce que julli néew daa am ruku ak sujud mukk waaw wala aw sajada shukran wala mu sujjóot sujjóotu shukr mooy doon sant yàlla sujjóot loolu awit aw tilaa wala mu doon jàngal alquraan ba sujjóot loolu moom manuñ ne ah waaw comme que def na lii nag doy na aw salla rakatan bi niyyati tahiyya wala mu dugg julli benn rakka kefe waaw euh, ne am naa ci yéenay tahiyya loolu nag lu ñuy nettali Seydina Omar ak yenn saxaaba mais loolu al imaam ibn Daqiq al bi nga xam ne ci la koy tudd nee na lii moom gariib mooy ay mbir la yoo xam ne tumuraanke tumuraanke mooy euh, euh, seen tàllale yépp am wax. voilà a Seydina Omar daa julli benn rak romb dana romb ci jàkka ji ne dama ko bañ a jàppe euh, mamar quoi rombukaay moo tax ma julli loolu loolu moom lay sa bi dëgër voilà <laughs> benn rakk kese <laughs> wallahu taala moo tax mu ne loolu parce que adam ci Shafi'i yi dëgëral wax jooju waaye loolu lay sa bi dëgër moo tax Imam An-Nawawi mu ne bu julli woon aw salla rak'atan bi niyyati rak'atan bi niyyati tahiyya lam tahsul tahiyya ala sahih min madhabina bu jullee benn rakk kese yéene ci ne mooy tahiyatul masjid loolu moom du jotewul li nga xamante ne mooy nuyu jàkk giñ ko digal ci li gën a dëgër ci seen mazhab parce que seen mazhab boo am lool waaw naan ay julli benn rakk te loolu mën naa mën a nekk ngir tahiyatul masjid mu ne wa qaala ba'du ashaabina tahsul waaw loolu lay wax lenn ci suñu sa euh, mbokk yi Shafi'i nee nañ euh, loolu dina ko jote mu ne wa huwa khilaafun zaahirul hadiis mu ne wa huwa xilaafu zaahiril xadiis loolu dafa wuteeg li nga xamante ne nii moo feeñ ci li nga xam ne mooy xadiis bi voilà mu ne wa daliluhu anna al muraada ikraamul masjid wa yahsulu zaalik mu ne ñoom dañ ne li am solo mooy euh, teddal mosquée bi parce que loolu lañ wax ne Seydina Umar doon romb radiyallahu anhu am lu mu doon def romb ci jàkka ji léegi mu ne na julli benn ràkka ngir baña ngir daal teral jàkka ji ku wax ju mel noonu la la la loolu lay sa bi dëgg voilà <laughs> te ne kon nag teral googu wax nañ la bu ko bu ci defee benn rek dina doy voilà loolu euh, loolu dëgërul waaw léegi nag mu ne wa amal masjidul haram lii foog naa dañ koy wax nii rek jàll parce que mu ne kanta kaaba gi fa aw fa awwalu ma yadxulu al hajj yabda'u euh, loolu nan lañuy defe tahiyatul masjid ci kaaba gi mu ne wa bu dee ki nga xam ne day ak buy door a dugg si yabda'u bi tawaaf ko kenn du ne ko yee eh, xanaa déggoo lu yeneen saa salaam wax ku fi duggu jab jàkka na julli eh, ida daxala ahadukumul masjid falyarka rak'atayn qabla an yajlis wala ida daxala ahadukumul masjid fala yajlis al masjid fala yajlis hatta yusalli saa saa nee bu kenn ci duggee jàkka bu mu toog lu dul al boobu nag du jàkkaam ji kese ah non mooy jàkka yépp la dugal léegi est masjidul haram dañ ko ciy génne wala déet loolu la imaamu Nawawi di wax ni bu dee aj kii aj wala ki nga xam ne mu'tamir la dafa mooy ci armal kooku moom bu dugg see li muy def mooy buy door agsi day lan moom tawaaf lay def te bu tawaafee après dina def li nga xam ne mooy euh, dem ci euh, julli ñaari rakka ca euh, maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam wala fu mu ko man ci jàkka ji bu dee foofu daa xat léegi loolu lay def léegi nag muy am benn laaj waa mais ki nga xam ne nag moom moom moom tawaaful mooy ihraamul parce que du ñëpp ñuy dugg ci kaaba gi ñoo nekk ñu eh, ñu xarmal ah, ñu ormal ñu armal imagine la waaw koor gaa gi jege <laughs> gaa yi nga xam ne bi ñuy doole ñëw ñoom dañoo xar dañoo dañoo umra ji woon waaw mais dañ faa bëgg a toog fekk fa ay nawaafil ay quinze jours wala dix jours wala dernier jours yi wala début jours yi dix jours avant wala dix jours au milieu wala dix jours à la fin wala daal quelques jours dëgg la kooku dañ naan kooku buy door a agsi moom dafa armal bu ñëwee li muy def tawaaf lay def bu tawaafee après def yi muy def après mu def li nga xam ne mooy salaatu euh, euh, rakatay tawaaf loolu dina ko doy waaye bu dee après quelques jours après jour boobu bi mu paree après mu dem hôtel am war a duggaat ci kaaba gi léegi est-ce que kooku dañ naan ko noo tawaafaatal non kooku dañ naan ko sawaay digle bële yow génnu ci kaaba gi génnu ci ah même bu dee bari nañu koy wax mais ñoo li ñuy wax mooy ki nga xamante ne wax yi ñuy wax ne tawaaf bi na def tawaaf loolu mais loolu mooy ki nga xamante ne daa ñëw ngir tawaaf wala au minimum kooku même bu dee armaalu ak yooyu mu ñëw euh, ne boo tay day tawaaf kooku mën nañ koo dégg parce que après bu tawaafee dina def rakkaatay tawaaf mais ki nga xam ne dafa ñëw dugg ci ngir fekke ci julli juróom yi benn ci julli juróom yi wala boog ngir ngir ngir timi sa ngi waaj voilà mu ñëw léegi sauf que problème bi loolu la mooy timis nañu waaj a jot xam nga masala boobu assez gudd Imaam An-Nawawi wax na ko léegi ne jamono yépp mooy ñëw nañ ci wax ko sax mais dinañ ci gën a ñëw lu yaatu mooy waxtu yépp lañ koy julli tahiyatul masjid moo xam waxtu yi ñu tereek yépp da ci duggaale ko moom wax na ko ba layal ko gisoo euh, xew-xew Sulayk al-Ghatafani bi ni mu ko waxee te jamono ji mu ñëwee yeneen saa salaam da doon xutba te jamono jooju dañu tere ku ci naafila teewul yeneen saa salaam dagg xutba bi quand ne ko ndax julli nga ñaari rakkay mu ne ko déedéet mu ne ko jógal nga def ko mu ne kon loolu day wane ne amul benn waxtu yëpp yi tere bu dee da ñëw ndax julli yi zaatu sabab la daa am lu ko waral bu dee loolu la moom kenn ko terewul waaw te ci julli yi zaatu sabab yooyu buntu bi mu ci teg loolu wàlla <laughs> lool ci la mooy julli ñaari rakka saa bu sa njàpp tojee nga jàpp ba pare waaw këne yooyu moom eh, eh, loolu it ki zaatu sabab yi la ko Shafi'i rahmatullah alayhim boole waaw waaw que loolu moom foo kiiwee moom que dañuy tere loolu bokkul parce que daa am lu ko waral wallahu taala alam léegi nag ñu ngi doon ñëw ci kaaba ji yow da ngaa ñëw dugg si wo nañ bàyyi timis bi après ndax timis bi dinañ ci ñëw mooy avant timis mooy yow da ngaa ñëw comme tisbaar nga dugg si ci kaaba ji ginnaaw bi nga defee sa armaal ba ba def sa sa sa sa sa sa umra ba kii daal di watu daal di dem sa hôtel walla toog léegi nag takku tisbaar di jot nga ñëw mais kooku bu ñëwee te tawaaful est naan ko boo yow da nga yow masko jàkka ji moske bi ki alxaram la yow bokk bañ a bokk kooku day day day day day kii ah ah non non non <coughs> kooku kooku day il faut mu def li nga xamante ni moom lañ ko digal mooy lan ñaari rakk yi loolu dañ ko ko digal waaw wallahu taala a'lam léegi nag mu des léegi rek nañ ñëw ci Euh, li nga xamante ne lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër bul jàpp ne mooy euh, wax ju jooyul jooj comme li imaamu Nawawi wax nii waaye bu dee masjidul xaraam moom tahiyatul masjidam mooy ñaari rakk yooyu loolu bari na dafa siiwan ah. nit ñi di ko wax mais euh, loolu wallahu taala alam affaire bi nii teqantal bi <coughs> moom moo ci nekk quoi waaw lii moo ci nekk quoi wallahu taala alam léegi euh, bala ñu ñëw ci masala bu karaj bi mooy bi nga xam ne dañuy te lool Imaamu Nawawi wax na ko léegi mais léegi bu dee waa ji Abdullah dafa dugg ngir romb waaw ci jàkka ji day romb Abdullah mooy toogul ñëwul toog moo tax yoo xam nga ne saa saa ne laa bu kenn duggee ci yeen jàkka bu mu toog lu dul mu julli ñaari rakka waa bu dee waa ji toogul nag day romb loolu al imaamu Maalik rahimahullah da cee woyofal waaw te kooku jarul muy rukon ñaari rukon parce que digle bi ñu digle mooy ki nga xam ne dafa dugg ngir toog wala yu mel noonu waaw mooy qabla euh, toog bi laata ngay def rakka yi mooy kooku daa fekkoon mu ñëw ngir toog wala yu mel noon kon kooku noonu deful loo xamante ne luñ ko tere ndax toogul dafa romb waaw. kon nag loolu mais sauf que digle bi boroom xam-xam yi li ñu wax dañ ne moo sauf que digle bi ku dugg jàkka nanga nga romb na nga na nga rakku ñaar rukon est ce laalul kooku laata ngay toog waaye sauf que kii nii hein moom moom toogul quoi day romb rek kooku li gën a dëgër insha allahu taala ngir bañ a guddal mooy euh, euh, euh, kooku bokku ci wallahu taala alam kanta li ñuy nettali mooy li ma doon a sànq ne Seydina Omar daa dugg après julli benn rakka ne damay ngir teral jàkk ñi ngir bañ koo jàppale da jàpp kii li nga xamante ne nii mooy eh, ab rombukaay loolu lay sa di dëgër te seen càllale yoolu <coughs> daa nekk li nga xamante ne daa am problème voilà waaw loolu moo tax Ibnu Umar radiyallahu anhu da doon dugg ci jàkka yi doon romb am lu muy def romb rombaat te doo doonul woon julli dara voilà doonul woon eh, julli dara voilà kon nag Euh, loolu lu amaam solo la kanta tamit li ndax imam Seydina Omar niñ ko ko nettalee jële ci moom lañ jële ci Talha ibnu Ubaydillah te ne moom itam defoon na ko dugg ci jàkka ji doon romb daal di rukoon benn rukoon naka noon euh, az-Zubayr euh, radiyallahu ta'ala anil jami' loolu seen tàllale yi ñoom ñëpp am problème te loolu lay sa bi dëgër wallahu <coughs> ta'ala a'lam kon gis nañ masjidul haram li nga xamante ne nii Euh, moo ci am wax nañu la ki nga xam ne day romb voilà hmm? loolu lu ama am solo la euh, léegi mu des léegi nag nañ ñëw euh, waa ji mooy masala bi nga xam ne foog naa moo gën a gudd mooy bi gën a gudd mooy tere bi nga xam ne Euh, moo ñëw ci yenn xadiis yi nga xam ne day tere ku romb ci ku dugg ci kuy julli yenn heure yi te moom la imaamu Nawawi borose ñoonu ci lu gàtt waaye eh, bu boobaa est nit ki ki man na am am na droit dugg waxtu yooyu di ci julli ñaari rakka imaamu Nawawi moom tontu na euh, euh, nañu xool li imaam alxaad na xajar wax côté côté boobu <laughs> voilà pour moom après ñu xoolaat bu jaree ñu yokk ci tuuti insha allahu taala mu ne al imaam al xajar ibn hajar taala mu ne nag bon am na leen am na lu am solo tamit lu mu wax loo xam ne loolu dama ko naroon a fàtte sax moo tax foog naa nañ jël li mu wax yëpp pas lépp lépp li nga xam ne dinañ soxla mu ne bilim ne fal yarkan rak'atayn may ñu tuuti de parce que dama koy bañ a fàtte na rukon ñaari rakk mooy bu nit ki duggee ci jàkka mu ne hadha al adad la mafhuma li aktharihi bi ittifaq mu ne amul les ciy déggee que ne comme que ñaari rakk la wax amoo droit julli lu ëpp ñaar mu ne loolu amul les ciy déggee côté boobu ci loo xam ne boroo xam-xam yi dëppoo nañ waxtu li fa fi aqalli waaye wute nañ ci li ko gën a néew mooy liñ la doon wax sànq li ñu solo Seydina Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina euh, Talha radiyallahu anhu waa kan dañoo dugg az-Zubayr dugg sujjóot benn sujjóot julli benn a bokk mais loolu loolu lay bi dëgër voilà mooy loolu la naan am na wute te lool Shafi'i yi ñoo ñoo ñooy dëgëra lool waaw <laughs> waaw moo tax imaamul euh, kii ne al-Hafiz Hajar mu ne wax sahih i'tibaaru fala tuta fala tuta fala tuta adda hadhihi sunna bi aqall min rak'atayn mu ne waaye loolu lu ñuy bàyyi xel la mooy benn rakka kese moom mu loolu taxul ñuy wax kenn du joxe li nga xamante ne fala tuta adda hadhihi sunna sunna bi deesul ko joxe bi aqall lu gën a néew min rak'atayn ci ñaari rakka loolu moom mënu la nekk voilà kon loolu euh, lu ama am solo la quoi